xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. wa maa zilnaa wa naxnu bi minaa fi ayyaami minaa fi ayaami tashriq ba'da yawmi nahar ñu ngi woon Mina ba léegi ci ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ci ayaamu Mina gina particulier wala ayaamu tashriq muy le onze douze ak le treize ci weeru dul xijja ginnaaw yawmu naxr gisoon nañ ne yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi gisoon nañ nan la sànnee jimaar yi ci ñetti fan yoo yële ba'da zawaal ginnaaw zawaalu shams ci la doon sànni li nga xam ne mooy xeer yi moom sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ masala yi jëmoon ci wàllu woowu te jiitu woon na yu ci bari ñu gisoon ko bi ñuy gis ramyu jamratul aqaba fi yawmin nahr sànni gi ñuy sànni xeer yi ci bésub tabaski ji nga xam ne yooyu Aqaba al kese la waaye gisoon nañu à peu près ñaanam gu gudd goog mu doon ñaan ginnaaw bu sànnee xeer yi à peu ñaata la waxoon nañ lu tolloog suuratul baqara comme li na Ata wax jële ko ci Mawlaana ibnu Umara bin alxataabi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma gisoon nañu wàcc Mina googale ban àtte la am mooy almabiitu bi Mina fi ayaami tashriq maa xukma lan moo doon àtte fanaan gi nga xam ne moom la ujaaj yi di fanaan foofale ca Mina ci ayaamu tashriq loolu gisoon nañu ko walillaahi alxamdu walminna gisoon nañ ne nag bés yooyu ayaamu Mina nit ki obligé wul nekk fa ñetti fan ayaamu tashriq muy le ak le douze ak le treize nit ku obligé wul nekk fa yooyu yépp ndax li suñu ñetti fan yépp ndax li boroom bi subhaanahu wa taala wax ci suuratul baqara mu ne fa man taajjala fi yow fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi suñu boroom mu ne képp koo xam ne fa man taajjala fi yawmayni fala isma alayhi képp koo xam ne danga gaaw jóge Mina mooy oli nga def fa trois jours ayaamu tashriq yi nga def fa deux ñaari nga passé fa ñaari fan kese au de ñetti fan kooku bàkkaar amul benn bàkkaar bu gàllu ci loosam waaye man ta'axxara ku fa xaar ñetti fan yépp yéexe ku toog ba ñetti fan yi jot jeex kooku fa isma alayhi kooku amul benn bàkkaar bu ko ciy fekk loolu moo tax nit ci day am choix ci dem le douze walla mu toog ba le treize jamono ji mu war a demee nag bu weesoo demut a ah, dafay toog ba ngir treizième bi ba jeexal ko comme ni nga xam ne noonu la ko aleyhi salaatu wassalaam di defee comme ni ñu ko gisee ci ak gi nii léegi nag mu am benn affaire boo xam ne lañu waroon a gis bala ñuy continuer ginnaaw fii ana fan la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem ci xajjatul wadaa le pèlerinage daj bim paree ñetti fanu minaa yi fan la dem muy masalaam xutba yi ñu waxoon kene yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu aleyhi def ko xutba fii ci mina ci ayaamu tashriq wute naag xutba bi ñu gisoon yawmu nahri mooy même bila waaye du même du du boobu du même bés bi xewe loolu la ku mel ni al imaamu al daldi solo waaye naka noonu al imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi ala al jamii moom itam daldi na koy solo Euh, ci ay xadiis yoo xam ne yu wute la euh, al imaamu abu daawud raxmatullaahi aleyhi dafa njëkk indi benn xadiis boo xam ne bi sanadin saxiix ndax dafa xaddatanaa mu ne xaddatanaa ci ban bunt d'abord kitaabul manaasik baabu ayu yawmin yaxtubu bi mina baabu bun baabun buntu ayu yawmin ban bés yaxtubu lay discours lay def prêche lay def sermon bi mina fa nga xam ne mooy mina ci ayaamu tashriq yi nag la ci jublu mu foofale ci buntu boobu mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu mohammadu bnul ala di ibn kurayb alhamdaani moom mii sëriñu alkutubu wa asxaabul kutubu sitta la ñoom ñépp ñoom moom muhammadu ibnul ala mi seen sëriñ la bokk na ci ñooñu gisoon nañ ci ku mel ni ah, yaqub ibn ibrahim addawraqiyu rahmatullahi aley kii itam ci la muhammadu ibnul ala ibn kurayb alhamdaani abu kurayb alkuufiyu raxmatullahi alayhi mu ne moo ñu nettali qaala mu ne xaddatana ibnu almubaarak mu ne ki ñu nettali mooy ibnu di doomi almubaarak di abdallah ibnu almubaarak ibnu waddah alxandaliyu attamimiyu mawlaahum abu abdirahmaan raxmatullah alayhi muy abdallah ibnu almubaarak mu màgg mi taalibe ñoom alimaamu anas maalik maalik ibnu anas ak ñoom sufyaan ñoo bokkoon jamono waaye moo leen ginoon a féete eh, ndaw ci ay at waaw gis nga ci saxiixu al imaamu muslim rahmatullahi alayhi ci muqaddima bi mu ngi naan sufyaan moom mii sa altu sufyaana laaj naa sufyaan ak maalik lim ñu bari laaj leen ne leen waaw nit ki moom bu dee du thiqa moom est ce que am naa droit ne gaay bu ñuy wax man leen du thiqa ñu ne waaw am nga ci droit waxal ne du thiqa waaw du ko ku wóorul <laughs> wala wax ju mel noonu ma Abdallah ibn al-Mubarak <laughs> al-Marwaziyu al-Xuraasaaniyu rahmatullahi alayhi an Ibrahim ibn Naafi' mu jële ci Ibrahim ibn Naafi' muy Ibrahim di doomi Naafi' al-Maxzuumiyu Abu Isxaaq al-Makki al-A'war rahmatullahi alayhi an abi an ibni abi najih mu jële ci ibni abi najih moo doon abdallah ibni abi najih yasaar athaqafiyu abu yasaar moo doon kunyaam rahmatullahi alayhi an abihi mu jële ci baayam kon baayam xam nañ muy yasaar almakki muy abu najih athaqafiyu mawlaahum abu najih la siiwe woon rahmatullahi alayhi an rajulayni mu jële ci ñaari góor yoo xam ne ay saxaaba lañ waaw ñoom ay saxaaba lañ min bani bakrin ñoo xam ne ci waa banu bakri mooy tuddul kan lañ dañ ne ay saxaaba lañ nga ne ma kon nag yow sa xadiis bi pourquoi sànq nga ne sanadin saxiix pourquoi ngay wax loolu alors que fii yow yaa fi ne woon bépp xadiis boo xam ne dafa am mubham mooy koo xam ne wa mubhamun li saaxibul bayquun ya wax wa mubhamun ma mubham mooy koo xam ne kenn tudd ko waaw comme bu ma nee sama benn nijaay nee na ma taman ma am nijaay yu bari bu dee benn nijaay kese laa am ma ne sama nijaay nee na moom loolu garawul il suffit rek nit ñi xam nañ sama nijaay ji léegi nag mooy wóor naa mu wóorul mais bu dee man fukki nijaay laa am ñii wóor nañ ñii wóorul wala ne ce nees que ñaari nijaay ñi kii wóor kii wóorul ma ñëw naan sama benn nijaay nee na kooku dañuy jàpp ne wax ji wérut waaw parce que man na cee doon ku nekk comme que xamuñu ko kan la ci nag mooy dañuy teg fee wax ji waaw wa mubhamun mubham ma fihi raawin lam yusam lu dafa am raawin kenn ci ñi nga xam ni ñooy rapporté kenn tudd ko léegi nag yow loolu bokk na ci liy da'ifal xadiis fii nii xadiis bi dane an rajulayni min bani bakrin annahuma qaalaa ra'aynaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy xam ne ñaar ñii ay saxaaba lañ ñu ne la loolu garaawul jahalatu saxaabi la tadur mooy réere saxaaba bi moo doon kan loolu du lo amul lor lor newu ci mooy loolu yàqul xadiis bi ndax lan ba ñu xamee ne alsaxaabatu kulluhum udul kulluhum adla ndax xam nañ ne yoon saxaaba yi ñoom ñépp wóor ndax suñu boroom moo leen moo leen ne ñu wuur lañu waaw ba gërëm leen te inna allaha la yarda al qawm al fasiqin hmm? mooy buur yàlla du gërëm anil qawm al fasiqin ñi nga xam ne ay kàccoor lañ kon nag bu ne radiyallahu anhum wa radu anhu buur yàlla ne man maa leen gërëm ñu gërëm ko loolu day wane ne kon ñii mooy ñi nga xam ne ñoom ñépp ay udul lañ te ñoom la suñu boroom tànn ngir ñu toxalal ñu diini ji nga xam ne irtada lana moom lañu ñu gërëmal moom borom bi subhaanahu wa jox ko sangu-sangu yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu jox ko ki nga xam ne ñooy kilifaay xeet yi fi masa jaar muy xeetam moom alayhi salaatu wassalaam ñooñu war a toxal diine ji mënuñoo nekk ñoo xam ne wóoruñu moo tax suñu boroom moo leen setal ci alquran yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen setal moo tax ñooñu soxlawuñ ñu naan diw nee na loolu moo tax saxaaba yi amul suñu boroom moo gënale comme ni mu wax ci alxuraan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yonente yaa ngooga waaw faddalna ñoo gënale ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'd ci leneen li loolu ngëneelu boor yàlla la buur yàllaa koy def moo jël ñi gënale leen ci kaw ñeneen ñi waaye waaye waaye loolu mooy boo jëlee ci di leen hiérarchiser mais ci le fait nubuwa boo tegee nubuwa mooy loolu ñu nekk yonent ñoo ci yem mais nag ci biir yemuñu waaw yemuñu ak risaala gi yemuñu mooy darajaay professeur ñun ñépp a nekk ay professeur bu dee dañu ñëw ci école professeur de physique yépp nga xam ne ab lycée la ñu taxaw ci kaw nekk professeur ñoo ci yem waaye boo duggee ci détails yi am na koo xam ne ñenn ñi ñoo gën a kale ñi ci des ñeneen ñi ñoo gën a pédagogue ñi ci des loolu xam nañu ko waaw nga gis ñenn ñi seen classe moo gën a réussir classe su ñeneen ñi te pourtant teewul loolu taxul waa ji nekk professeur professeur la kay waa ji nga xam ne classe am dese naa UP te pourtant professeur la côté nekk professeur ñoo ci yem waaye boo duggee ci biir da ngay xam ne yi mbir yi yemul tilkar rusul naka noonu yonente yaa ngoongu faddal naa ñoo gënale ba'dhum ala ba'd lenn li ci kaw ñeneen ñi euh, saxaaba yi noonu la nit ñépp noonu lañ foo dem ci échelle doomu aadama yi noonu la suñu boroom doxale waaw da ngay gisub famille ah day ñëwaat rek buur yàlla faddala ba'dhum ala ba'd moo gënale ñenn ñi ci ñeneen ñi waaw loolu nag mooy sunnatallahi ala al waaw ndax buur yàlla mooy xool ku ko soob ci jaamam yi ginnaaw ba mu la sàkkee génn la ci ñàkk am indi la ci am jox la lu mu joxul keneen ku mu man di doon ci jaam yi mu mës a bind moo tax jaam bu nekk ku yàlla bind ku nekk am nga particularité boo xam ne yow rekk ci wéetoo ci ñu yàlla mës bind ci maam aadama alayhi salaatu ba ni ñuy génne àddina fa àddina bi tukkee loo xam ne yow rekk ko wéetoo loolu ku ne mën naa taxaw wax ko te ku ko wax wax nga dëgg waaw am na ñoo xam ne nag duñu ko xam duñu xam ne lii leen buur yàlla defal defalu ko ñeneen te loolu simple mooy ku nekk am na loo xam ne am na loo xam ne nit mooy kenn niroowul keneen li ko yàlla may waaw loolu moo lay wane maluk mayuk yàlla hmm, bokk na ci lay wan ni mu yaatoo jaam bu nekk mu lay may mooy de mën na niroo mais bokkuñu jamais jamais mu bokk waaw ku nekk am na lu la yàlla defal loo xam ne defalu ko sa moroomu doomu aadama waaw <laughs> waaw léegi kon fii saxaaba yi radiyallahu anhum mooy ngëneel gi googu dafa am seen biir xam nañ ne xulafaa ur-rashidun ñoo gën al ashra al mubashiruna waa ahlu badrin avant waa ahlu badrin njëkk a dugg ci l'islam mooy comme lañu waxoon ci début ba ñuy def commencé tarjama bi ca siira yi ca siira bi introduction bi li jëmoon ci wàllu saxaaba yi radiyallahu anhum ñi njëkk gëm yonent bi alayhi salaam ñooñu xam nañ ñu ñoo gëm suñu boroom wax na ko la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatal ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhina qaatalu min ba'du wa qaatalu waaye mu ne wa kullan wa'ada Allahu al waaw suñu boroom ci boppam moo nañu saxaaba yi yemuñu waaw laa yastawi yemut niroowut te tolloowuñu degré man ña nga xamante ni nii wala man ka nga xamante ni anfaqa dafa jël dépenser alalam dépenser bakkanam dépenser jotam dépenser léppam ci yoonu yàlla min qablil fatxi avant avant fatxu makka avant ñuy ubbi makka nga xam ne jamono yooyu li mu mettewoon ndax Quraysh fi newoon te al arab dañ doon wax ne da'u muhammadan wa qawma dañ doon wax bàyyi leen seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam waaw ñoom loolu lañ doon wax da'u muhammadan wa qawma bàyyi leen seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam mu nekkoon lu metti ndax Quraysh fi newoon nit ñu bari dañ ne woon ñun duñu gëm nañ bàyyi rek ku gañe ñu ànd ak moom Quraysh moo doon mener la guerre contre yonent mi alayhi salaam la dissidence ñi nga xam ne nag ñoo gëm jamono ju metti joo jële phase bu njëkk boo bële waaw te ci ñooñ seen biir sax yemuñu ñu njëkk a gëm ci début ba ñooñu tolloowu ñu ñi gëm après même avant fatxu Makka mu ne kon yemuñu man ka nga xam ne anfaqa dafa dépensé min qablil fatxi avant fatxu Makka waaw waqaatala ba pare mu reyante mu xeex xare waaw badar ñëw mu dem Uhud ñëw mu dem Hudaybiya ñëw mu dem yi nga xam ni ay Qurayza non Qurayza ki ay ay ay ay Qaynuqa Sawiq Ghatafan <laughs> yooyu yépp sawaay moom mu dem kooku kooku yemul ak ki nga xamante ne man ki nga xam ne xaa anfaqa moom dafa dépensé min ba'dil fath ginnaaw fathu Makka kooku yemuñu waaw mu ne ñële ñu njëkk ñi a'zamu darajatan ñoo gën a màgg ay daraja fa borom bi subhaanahu wa taala waaw waaye suñu borom nee na wa kullan l'essentiel mooy nekkal ci ñu baax ñi de waaw boo fa newee fexeel nekk ca premier ya waaw waaw ndax wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun waaw ci chantier mbaax ci chantier am ngërëmu borom bi ci chantier am ngërëmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci chantier teg sa tànk fa mu ko tege woon na mu gën gaawe te doo fa bouger ti ñaanatoo yàlla bouger fa tey def lépp des ci foo fële wa fi zalika ci biir loolu fal yatanaafasi na concurrence al mutanaafisu nañuy concurrence foofu la concurrence bi ne xëccoo beeg jëkkalante bi foofu la ne waaye nekkul ci ñod di maqaama di wax di woote woo maqaama yoo xam ne xamoo ko lu dul tur bi danga koo sàcc ci téere yi waaw saariq nga ba pare nag di ko mbubboo wala nga dégg ko kenn koo xam ne ku xam mbir yi la di ko wax nga nga mbubboo ko nga jël ko mokkal ko di ko mbubboo déedéet mbir mi compétition bi newul foofu fi compétition bi nekk mooy ana kan moo gën a niroog yonent mi alayhi salaatu salaam ana kan moo teg tànkam fi mu ko tegoon te doo ko dindi malgré les turbulences et les et les et les yi mën a kon wa kullan wa'ada Allahu al-husna ñoom ñëpp buur yàlla dig leen al-husna yiw al-husna aljanna voilà kon mooy saxaaba mooy dañu am différence mais bu dee ci kaw dañoo jële ci yonent bi alayhi ñoom ñépp ci yem ci kaw noonu mais buñ demee ba nga xam ne dañoo wute ñu war a nootal bu boobaa dañuy xool par exemple li ash-Shaykhaani wax li li nga xamante ni comme buñ ñëwee mooy luñ jële ci yonent bi alayhi salaam ñoo ci yem léegi nag mu des buñ ñëwee ci ay avis ñu wute ñu xool li Shaykhaani wax mooy Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar ñoom buñ dëppoo wax mbir te gisuñu leneen luy dàq loolu lu waxu keneen ci saxaaba yi radiyallahu ñoom seen wax day day féeti kaw ainsi de mais bu dee luñ jële ci yonent ma alayhi salaatu salaam Seydina Abu man de dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ak seydinaa Anas ne man dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu mu ne dégg naa ci euh, Abu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wala ki nga xamante ne nii mooy ñoom ya Dihya euh, Dihya ibn Khalifa ne dégg naa ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wala ki nga xamante ne ñoom Adi ibn euh, euh, Adi ibn Hatim wax wala ñi nga xamante ne Abu Marsad al-Ghanawi neex wax loolu lépp benn la ñooyam ñooyam képp Mawlana Ibn wax ni jëlee nañ ci nent mal maa na ba ci ñoom ñooyam képp daraja waaw amul non lii Siddiq ak Siddiq moo ko soloo kon moo ëpp daraja non non benn la parce que ñoom ñépp wóor moo tax bu ñu dindi woon tur bi comme que xam nañ ne ñépp wóor buñ dindee tur bi yàqul dara lool moo tax an rajulayni bi yàqul dara bañ xam ne ay saxaaba lañ ndax lan as-saxaabatu kulluhum adla kulluhum udul kon al imam abu daawud suleymaan ibn ash'ath as-sijistani rahmatullah alayhi kitaabul manaaqib baabu ayyu yawmin yaxtubu bi kon mu ne woon xaddatanaa mohammadu bnul ala abu kurayb mu ne xaddatanaa nettali nañu mohammadu bnul ala suñu sëriñ di mohammadu bnul ala qoola mu ne xaddatanaa nettali nañu bnul mubaarak abdallah bnul mubaarak almarwazi an ibrahim bnu naafi mu jële ci ibrahim bnu naafi abu isxaaq almakkiyu raxmatullah alayhi an abi an ibn abi najih di Abdullah ibn Abi Najih Yasaar Ath-Thaqafi mu jële ci baayam di Yasaar Ath-Thaqafi muy Abi Najih an rajulayni mu jële kon ci ñaari góor min Bani Bakr ñaari saxaaba lañ yoo xam ne ci Bani Bakr lañ bokkoon ñoom ñaar ñu ne ra'aynaa Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi di wax xutba bi mu def ci ayyaamu tashriq hein mu ne ra'aynaa gis nañ rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu muy xutba bayna awsati ayyaami tashriq diggante mooy bi gën a diggu doomu ci ayyaamu tashriq ayyaamu tashriq wax nañ la ko sàng mooy trois jours yi ñëw après yawmul iid après yawmu yawmu nahri muy le onze le douze ak le treize loolu moo tax ñenn ñi ne kon le treize le la parce que mooy mooy mooy bi ci diggu dóomu mu ne waa nahnu ba muy ba muy ba muy xutba boobu inda ñun ñu ngi woon ca waruwaayam wahiya ta moom wahiya xutbatu rasulillah mu ne xutba boobu mooy xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallama allati bi mina mooy bim xataba bi nga xam ne moom la xutba fi nga xamante ne mooy mina qaala al imaam abu daawud wax nañ la dina ñëw léegi ci xadiis imaam at-Tirmidhi al bayhaqi bi moo gën a gudd dinañ ci ñëw al imaam nañ wax li al imaam comme que ñu ngi ci sunanu abi al imaam abu daawud nii nañ wax bi ci tegu xadiis bi mu ci teg mu ne xaddathana muhammad ibn bashar mu ne nettali nañu sunu sëriñ di muhammad ibn bashar ibn uthman ibn daawud ibn kaysaan al abdiyu bundaar rahmat muy bundaar rahmatullah alayhi qaala mu ne xaddathana nettali nañu abu aasim abu aasim ad-Dahhaak ibnu Maxlad ibnu ad-Dahhaak ibnu Muslim ibnu ad-Dahhaak ash-Shaybaaniyu an-Nabiilu raxmatullaahi alayhi qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Rabiica ibnu Abdirraxmaan ibnu Xisn mu ne ku ñu nettali mooy Rabiica ibnu Abdirraxmaan ibnu Xisn al-Ganabiyu raxmatullaahi alayhi qaala mu ne xaddasatnii jaddatii Sarraa bintu Nabhaan mu ne ki ma nettali mooy sama maam bu jigéen di Sarra bintu Nabhan muy Sarra bintu Nabhan ibn Amr al-Ghanawiyya hmm? rahmatullahi alayha wa radiya anha saxaabiya la woon saxaaba bu jigéen la woon mu ne wa kaanat rabbata baytin fil jaahiliya mooy dafa jiite woon dafa yoroon am nañu ne rabbata bayt mooy dafa yoroon kër goo xam ne temple foo xam ne ay ay ay xërëm lañu fa doon def loolu mooy rabbata bayt comme ni ko ku mel ni boroom awnul maabuud sharx sunani abi daawud waxe mu ne rabbata bayt ay saaxibatu baytin yakunu fii l asnaam waaw mooy boroom kër dafa newoon koo xam ne dafa yoroon foo xam ne lieu boo xam ne boo xam ne dañ fa def xërëm yi moom loolu la yoroon ca jaahiliya waaye après dafa tuub xaalat mu ne xatab mooy dañ ko xamee woon waaw xam nga lool moom da siiw les gardiens du temple moom ci réew moo xamante ne nii ñoom dañoo gëm yooyu mooy day siiw buñ nee diw moom mooy garder temple comme Amon-Ra bi wala le temple d'Apollon d'Apollon wala le temple d'Athènes de de de de de kii de d'Athéna ak yooyu mooy gars yi dañuy siiw dañuy xam ne diw la loolu moo tax ñu ko doon wax di naan buñ nee wa kaarab saaxibata wa kaanat rabbata baytin fil jaahiliya ñépp xam ne ah kon moo doon diw diw la diw la voilà hmm? comme rek tey moom leneen la ñuy wax waaw léegi mu ne xatabana mu ne xut xutbal nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ru'uus bés bi nga xamante ne nii mooy bésub ru'uus yi mooy yam mooy lan ah lii nii boroom xam-xam yi dañ ne mooy lendemain wu lendemain wu tabaski ji mooy lu onze parce que bés boobu dañ ciy lekk yàpp xar yi ak yi nga xam ne mooy adaax yi yi nga xam ne moom lañ euh, euh, rendi woon bésum naxare bi gàntaa bopp yi bopp yi ñoom ñu ngi leen di waajal di leen defar ngir toggulee naka lekk ca suba ga waaw loolu lañ naan Ah, yawmu ru'uus waaw te loolu moom la boroom almisbaax wax mu ne qiila al yawmul awwal min ayyaami tashriq am na nag ñu naan yawmu saani mooy douzième jour bi waaw am nañu koy tudd noonu waaw waaye li leer mooy ci lañ doon lekk boppu adaahi yi mooy yi ñu rendi woon looloo tax ñu ko doon woowe yawmu ru'uus mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de daldi dina ñuy xutba ci bés boobu yawma ru'uus ay yawma ayu yawmin haada nee na fa qaala nee na bu mu leen di xutbaal mu ne ayu yawmin haada lii ban bés la qul naa ñu ne allahu wa rasuluhu yàlla ak ndawam de moo gën a xam qaala alaysa awsata ayyaam at-tashriq est-ce que nekkul hein awsata li gën a digg doomu ayyaam at-tashriq bésu ak tashriqi muy le onze le douze ak le treize ak voilà kon nag lii kon gis nga lii euh, léegi <coughs> buñ ñëwee ci xadiisu al imaam al bayhaqi bi xadiisu al imaam al bayhaqi bi raxmatullahi alayhi foofu nag ci lay gën a ñëwee ci kii bi al imaam al mu jële ba léegi mooy as-Sarra bintu Nabhan bi al Ghanawi al Ghanawiya mii ñu gis léegi muy as-Sarra bint Nabhana nag moom càll eh, eh, li ko soloo mooy moom moo gën a moo gën a gudd kon mu ne assara bint nabhan amuy alxanawiya qaalat andane sami'tu rasulallahi man dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallama eh, ci sunan bi la ko soloo al imaam al bayhaqi sunan al bayhaqi rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam sami'tu rasulallah dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah yaquulu mu naan yaquulu ay naan atadruna ayu yawmin hada dina ñëw ci taxriju xadiis yi di ma ne yow mais xadiis yi sax yow est-ce sa xadiis yi wér nañu la la la mais est-ce wér nañu ma la xaaral nañ wax affaire ba pare mu ne kon dégg naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaquulu mu naan atadruna ayu yawmina hada est-ce que xam ngeen bii bés ban bés la qaalat asarra nee na radiyallahu anha wa huwa alyawm alladhi tad'unahu tad'una yawm ar-ru'us asarra ne wa huwa te bés bi mu doon wax naan est-ce que xam ngeen bés bii ban la mooy bés bi ngeen xam ne moom ngeen di woowe yawma ru'uus bésu bopp yi mooy bés bi ñuy lekk bopp xar yeeg giléem yeeg yooyu xaalu nee na bi mu leen waxee loolu na yéen nit ñi est ce que xam ngeen ayyu yawmin haada bés bii mooy ban bés xaalu ñu ne ko allahu wa rasuluhu aalam buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama aalam ñooy ci xam ñoom ñoo xam ne qaala mu ne hada al mash'aru al xaraam nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen mooy al mash'aru al xaraam waaw mooy li nga xam ne buur yàlla moo bëgg mu feeñ symbole bi alxaraam fi nga xam ne da ko xarmal bokkul ak hein bokkul ak Muzdalifa de la mooy montagne boobu jubluwu ci ne fii mooy montagne almasharul xaram ndax montagne boobu fan na nekk boobu Muzdalifa la nekk voilà léegi parce que mashar min ash-shi'ar loo nga xam ne buur yàlla daa bëgg mu feeñ ñu koy yëkkati wa man yu'azzim sha'a'ir Allah te buur yàlla ormal ko mu ne mooy fii summa qaala mu ne ginnaaw gi mu ne inni laa adri la'alli laa alqaakum ba'da 'aami haadaa waaw mu ne inni man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa adri xamuma la'alli amaana man laa alqaakum duma dajeeteeg yéen ba'da 'aami ginnaaw sama at haadaa mi waaw amaana tey laa leen bi bu ma tàqale ko ngeen fii du ma leen fi du du ma leen fi gisaat du ma leen gisaat gis nañ ci beneen riwaaye yi gisoon ci xutba mu ne woon di haadal makaan ci bërëb bi waaw surtout ñi nga xamante ne nii moom mooy ñoom du ñu delloog moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah surtout ñooñu nga xam ne duñu delloog moom Medina dañuy ñibbi jóge woon ci xabaa ili walla ñuy rester Makka loolu mu ne la àlli hein amaana man dootuma daje teeg yéen de waaw dootuma daja teeg yéen <coughs> léegi eh. mu ne alaa waawee alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa inna dimaakum yëg leen seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa araadakum ak seen der yi muy seen réputation yi alaykum xaraam dafa xaraam ci yéen mooy du lu deru nit nga ciy wax lu la neex déedéet buur yàllaa ko armaal alalu jàmburit du lu la neex def waaw réputation wu nit ñi tamit doo ci def lu la neex déedéet buur yàlla xaraamun aleykum ka xurmati yawmikum haada comme seen bis yii ci ayaamu tashriq seen bis bii ni ko boroom bi xormaale fi shahrikum haada ci seen weer wii fi baladikum haada ci seen dëkk bii muy makkatal mukarrama makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ah, mu ne xatta talqaw loolu nag day continuer gis nga orma googu day continuer xatta talqaw rabbakum ba ni ngeen di dajeeg ah seen boroom subhaanahu wa ba ni ngeen di dajeeg seen boroom subhaanahu wa taala waaw léegi fa yasalukum bu ngeen dajeek moom fa yasalukum fa yasalukum mu laaj leen an amalikum ci seen jëf yi ay la ngeen doon jëf waaw waaw summa la tusaluna yawma idin anin na'im ah moo leen bind ak seen jëf yi waaye dinañ leen laaj de ay bu keroogee bés pénc anin naimi ci xéewal ya nga xamante ne nii moom la leen borom bi subhaanahu wa taala defaloon kon fa yasalukum dina mu laaj leen bu ngeen dajeek moom yow yowmal qiyaam dina leen laaj an amalikum ci seen jëf ya la ma leen digaloon ay waaye ana chantier ya ma leen joxoon ndax yéen a ngi ci woon waaye nu liggéey ba demee woon jaamu yàlla jaamu mag gi ma leen digaloon fu ngeen ci woon tollu alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen fal yuballigh na jottali adnaakum ñi leen ñi gën jege ci yéen te dégg sama wax aqsaakum ñi gina a sori ci yéen ba jotuñ sama wax waaw alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen hal ballaghtu est-ce naa loolu la xadiis bi wax léegi nag nga ne ma waa léegi ñëwal ci ci taxrij bi dañ naan la taxriju xadiis bi xadiis bii nii kon wax nañ la al imaam abu daawud ak al imaam al bayhaqiyu raxmatullah alayhi ñoo ko solo waaye gis nañ sànk que ne ci sanadu euh, abu al imaam abu daawud rabia ibn abdurrahman ibn al ibn xuseyn al ghanawi imaam Ibn Hibbaan rek moo ko wéral ah. ñi des ci góor ñi nag ñuy dëgër lañu ah. am nañ ci beneen xadiis biñ la waxoon muy bi jaar ci Ibn Abi Najiih boobale an rajulayni boobu moom bu dëgër la moo tax loolu dafa nekk loo xam ne day dëgëral xadiis yi ah day dëgëral xadiis yi nga xam ne moom la al imaam al Bayhaqi même bu dee ne riwaaya al al imaam al Bayhaqi bi ah. Eh, am na ci riwaayam boo xamante ne nii eh, eh, taxu ko dëgër yenn dëgëri waaye lii day dëgëral xadiis bi ñu la waxoon sànq mu jaar ci ibn abi najih boobu bi sanadin saxiix day dëgëral li nga xamante ni mooy xadiis bii nii léegi nag ginnaaw kon lii mooy nga ne waxoon naa la ne moo xutba liñ gisoon rek alaa inna dimaakum wa amwaalakum wa a'radakum xaraamun aleykum non seulement parce que ci yawmu Arafa a'radakum bi moo ci ñëwul mooy ci xadiis Seydina Jaabir bi bi mu naan alaa waawee alaa bu ngeen ma yëgal leen na dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi xaraamun aleykum ah xaraam na ci yéen du leen neex def ci de buur ko war man loolu discours ba mu waxaat ko yawmu nahr waxaat ko ci hmm. xutba bi nga xam ne moom la def ci ayyamu tashriq kon muy feddali lañu waxoon rek ne parce que am amuk solo lii nii ni mu amee solo ci ngir mu mu mu vraiment mu nekk loo xam ne nañu ko jàpp ñoom ba xam ne neenal gi ñuy neenal deretu nit ñi ci ci razia yi yooyu lu lu lu borom bi bañ la waaw te tamit lu mu aaye la ci jóg rek di rey nit ñi noonu ci maali for waaw waaw mi toog fekk ay nit toog nga ñëw roose leen parce que rek bon ñoom ñoom ay kufaar lañu yow ci nga inna dimaakum wax nañ seen deret yi amul mafhum dañu naan yéen jullit mooy jullitu doomu aadama lépp la ñoom lañ am droit faat loolu borom bi wax na ko ay al an nafsu bin nafs ku fi rey nit dañ lay rey voilà yonent ma lay saa saa wax na ne laa yaxillu damu imri'in muslim lool jullit mais loolu illaa bi ihda salaas ci ñett yii hein mooy as-sayyibu zani waa ji nga xamante ne nii dafa sangewu daal di njaaloo mooy ku masoona sëy waxoon nañ la même dee ba mu sëy ba tasee ca sëyam ba boo xam ne consommé na mariage ba def na cinquante ans yoo xam ne sëyul bu jaaloowee dañuy considérer nag da dafa sëy dafa njaa sa mooy euh, sayyibun zani la waaw mooy buur yàlla xéewale na ko xéewalu mariage ba pare mu dem njaaloo ji kooku def koy faat waaw ak an nafsu bin nafsi ki rey nit dañ koy rey ak al mufaariqu li diini ak taariqu li diini al mufaariqu jamaa waa ji bàyyi diineem ne maa doon jullit doonatuma ko ah di tàqale mboolem jullit yi te waxoon nañ la loolu loolu noonu du amul mafhumul adat bii dëgërut nekkul ne ñii rek la gisoon nañ yonent ma lay saa saam waxoon nañ ne bu ngeen gisee benn waaye di dox di di di di di dagg di damm eh, li nga xam ne mooy mbooloom jullit ñi seen bennoo mu koy fissuré di ko yàq na ngeen dóor doqam kaa inan man kaan waa jooju ku mu man di doon waaw gis nañ alxuraan wax na wa in taifataani min almuminina qtatalu fa aslixuu baynahuma waaw fa in bagat ixdaahuma ala fa qaatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah waaw loolu alxuraan wax nañu ko ñaari kuréel ci julli ñi bu ñu jàppantee na ngeen yëwanal seen diggante bu dee dafa am benn kuréel bi bañ ne moom day siisu ne day continuer mu doon mu ne ngeen ànd ak kuréel bi d'accord ngeen dal ci ki nga xamante ni moo bañ ba kera ni muy delloo ci biiru yàlla tam boobu ngeen di dal seen kaw xeex bi booy am na fi faatu man na ci am waaw fekk delluwul dañ leen di faat gisoon nañ xawaar yi nga xam ne dañ noon ay julli la yonent ma lay saa saa waxoon nañ man bu ma leen fekkoon foofu la ak na aqtulannahum qatla aadin wa iram bu ma leen daboon mooy bés bu ma fekkee seenu génn dinaa leen faat faatu iram ak waa aad ah te tamit gisoon nañ ci kuffaar yi ñi nga xam ne manuñ leen a faat comme li mu wax xadiis bi ne sax imaamul Buxaari man qatala muahadan ah kooku lam yarih raihatal janna képp koo xam ne dangaa faat koo xam ne yéefér la boo xam ne ci réewum jullit mi ñoo ko jox ñoo ko jox mbalaanum kiiraay doxoon nañ la tey mooy comme visa ak yooyu am accord boo xam ne moo ko fitee am ku ko rey ci jullit ñi parce que naan waa ji yéefam na yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na xetu àjjana du xeeñ waajoo jële waaw te gisoon nañ waxoon nañ la façon yéeféer yiñ mën a faat kon loolu lépp pour wax la ne manoo ñëw rek di di di roose nit ñi wala di rey nit ñi après ñuy wax nga naan way allahu akbar je fais le jihad non non non non tu ne bakkanu nit ñi du buur yàlla dalee na ñoŋal waaw te buur yàlla moo bind nit ñi fa minkum mu'minun wa am na ci ñoom ñoo xamante ni ay woy ngëm lañ ñii ay yéeféer lañu waaye du ne yéeféer la rek lu ma neex laay def déedéet lépp day tegu ci acte sharia waaw bu sharia waxee hayya alan waaw ala ra'si wal ayn dañuy jëf waaye nag bu nee déet yow nu ko sa bëgg sa bëgg-bëgg bëgg neneen sa bëgg-bëgg manul lu dul topp li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa la daldi àtte te moom la dogal kon nag affaire yaa ngi noonu mooy tóllanti gu yonent bi aleyi satu salaam tóllanti ci ñetti bër ñetti fan ñetti bés yu wuute muy répéter la même chose waaw waaw waxoon nañ la lool day wane ne def waxtaan ci benn thème defati ko wala def darse ci benn thème defati ko defati ko lool boo gisee ne lii nii dafa nekk lu ñu war a téye mu nekk dun importance capitale xam ne loolu it feebaru gaa yi la mooy dañoo neenal affaire yooyu woyofal ko waaw nga ciy jaar di ci jaarat amul waxoon nañ ko keroog wax naa ba sonn déedéet amul wax naa ba sonn waaw amul wax naa ba sonn yonent ma lay saar saa ñetti yoon muy wax laa même chose inna dima'akum wa amwaalakum wa a'raadakum xaraamun aleykum ka xormati yawmikum haadaa bis bu nekk fii yawmikum haadaa fii shahrikum haadaa fii baladikum haadaa waaw te mooy moo jàngal moo jàngal ñiy jàngale waaw bu dee moom te ñim doon waxal ñoo ñu gën a sell xool ci kaw suuf muy saxaaba yi radiyallahu anhum yow lan ngay xalaat ci ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo suñu xol yu yu yu yu salte yi te taq te tilim yow nga ne ñun benn yoon kese lañuy wax ak ñun bu ñu waxee doy na bon c'est leur affaire ah c'est man du ma fi nekk di waxata waxaata non yonent ma lay saat salaam ah ngeen jëmindeef di wax ak ñi gën a leer xol gën a sell xol ci xeet wi di wax ak ñoom am mbir di ko répéter ñetti fan mu koy wax di ko wax di ko waxaat te ñoo ñi gën a seetlu xol ñun ñii nga xam ne suñu xol yu lëndëm yi nga ne ñun moom mbir moom boo koy wax wax ko benn yoon kese yoo sawaay nag soo sawaay moom bii rek léegi am quoi mooy ko yoon soo moom moom xanaa amul beneen beneen xutba bu mu mën a xutba hmm? alors que boo ñàkk xam da ngay gis sax ñu xam ñoo xam ne des fois ñuy dugg ci piège yooyu waaw parce que way c'est la la la la l'évolution kii lii mooy évolution lu ñu war a jàpp nga gis ne nit ñi am na ci ñoom ñoo xam ne dañ ko woyofal moo doon tax mooy loolu nga ciy insister ñun xam nga ni suñu réew yi ay Sénégal yi jadiirun loo loo xam ne lu yey la xutba yi ci jumaa yi ak tamit conférence yooyu ñuy taxaw ci yi nga xam ne dañ koy sàggane jàpp ne dara newu ci ay musique ki ay meecha ki ay film télénovela yooyu jar na di répéter ajjuma bu nekk laa wax waaw même bu dee da yokk wax leneen sax mais nga bo loolu nga indi waat ko wane gravité bi waaw yenn coin yi nga xam ne booy yi dañu jàpp ne sàngara garawul comme yenn booy comme France da ngay gis euh, booy suñu mbokku arab yi xale yenn jeunes yu bari manoo fexe bañ lekkal la yàpp bu dul yàpp xalaal ndax boo waxee ñu ne xaluuf waaw mais da nga ciy gis ñoo xam ne ñoom sàngara dafa mel ni sàngara moom bokkul ci li xaraam moom waaw ñoomin euh, crandom bërgëg gaa yooyu ñuy naan mel ni mbir mi ñoom bokkuñu ci mooy lu mel noonu jar na saa boo amee occasion wax ak ñoom nga répéter la même chose discours aj ci minbar yi sàngara dafa xaraam ci yépp façon ni ni ni ni mbaam xaraame ni yàpp bu dul xalaal xaraame ba bu ñu wen ko lekk la xaraamal yàpp boobu moo xaraamal bi téye bi ngay téye di ko naan wala di ko njarak soo ko ko ko ko laa te xaraamal lee aaya ya xaraamal lee ñoo xaraamal yi kon nag amul deux poids deux mesures jël bii ba bii déedéet yaa ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi yéen ñi gëm yàlla dugg leen ci mucc gi muy l'islam kaaf fa moo leen seen lépp ngay dugg amul dugg dugal benn tànk rocc ci beneen bi bàyyi ko fële déedéet da ngay dugg ji yépp waaw waaw muniibiina ilallah ñu dellu jëm ci borom bi subhaanahu wa loolu loolu moo tax tendance ay bon moom la même chose lay wax loolu nag wuute nag lii nii wuute nag koo xam ne xutba boo xamante ne daanaka ay siècle yi ñu koy wax ay na Haarun ay na Qaarun ay na kii dëgg la baax naa wax mais bu dee ne tous les vendredis moom ngay indi tamit te affaire bi yow daanaka mbir ñi dafa dem yow euh, ab ab ab kii la rek après xaw ma mbir mi tàyyeel la ci uti beneen xutba wala ñàkk koo man la wala nu mu demee noonu wala moom moom lañ fi fekkoon inna wajadna aba ana ala xutba bokk la ñuy wax kon bu boobaa xanaa ñun daal dañoo fekkoon suñu maam yi ci benn xutba buñ doon xutba wa inna ala atharihim muqtadun wala muqtadun ci seen kii dañuy topp <laughs> wala lool loolu it taxul ñuy wax tous yow fii mu ne bu lu bu amoon lu dal xeet wi sax lu màgg doo ci wax nga jëlaat sa lool rek inna Qaaruun ak ay na Qaaruun ay na Haamaan ay na ñoom ak ay na man kii wa kii loolu loolu tamit loolu waxuñu loolu ah non loolu moom foog naa ne ñépp xam nañ ne waxuñu loolu waaw waxuñu loolu <laughs> loolu moom waxuñu ko nga xam ne mooy yow boo fi woon cinq ans même chose la lay déedéet yonent ma lay sax sax gis nga cinq ans loo xam ne lii rek lay wax mooy ne déedéet dëgg la da ngay bu ko jaree mais bu dee sax na leen loo wax nga wax leneen mais répéter waale loolu mais bëgg même chose kese ah téeméeri at nga nekk ci loolu kese loolu tamit. loolu tamit waxuñu loolu waaw kon gis nga importance bu looloo taxoon bi ak néewal gi ko ñenn ñi ñàkkal solo waaw ndax xamoon nañu li nga xamante ne nii mooy société jaahili ni mu doon demee société jaahili ni mu doon demee yonent bi alayhi salaam insister ci affaire yooyu bu baax a baax a baax a baax a baax bu baax a baax a baax waaw kon nag loolu lu ama am solo la lu ama am solo la nañ ci bàyyi xel kon lii kon mooy dernière xutba dernier sermon boo xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di def bi ci ayyaamu tashriq eh, ginnaaw lii nag Euh, ñu waru a continuer kon pare nañu lii naa léegi fan lañ jëm loolu nag lañuy xool loolu mooy li tegu ci li ñu war a gis ah. Ah. loolu la ñuy war a gis li ci tegu xool waxtu wi hmm. waaw neuf minutes neuf minutes waaw nañ commencer rek bu àgg du àgg moom loolu c'est sûr parce que am na yenn masala yu ñu war a gis côté bi après du àgg mais bi di ñëw insha allahu taala ñu àggale ko kon li ci tegu mais léegi euh, euh, yan bés la bés yi loolu la ñu al ku mel na imaam alxaafiz ibn kathir ci al bidaaya wa nihaaya tey waxaal tamit li ci tegu ah mooy boo jàppee arafa arafa ban bés la bésu vendredi kon tabaski ji di bésu samedi ah le onze te tabaski ji mooy le dix le onze premier yow ayaamu tashriq nekk dimanche euh, douze di lundi le treize nekk mardi voilà moom la al imaam al xaafir yonent bi aleyhi salaatu salaam nag wax nañ la ne moom dafa toog bés yépp waaw dafa toog def comme li aay bi wax fa man ta'ajjala fii yawmayni ku teel dem ci deux jours avant ayyaamu tashriq yi ci deux jours yi ba jeexee ba nga sànneeram jimaar yi nga dem ah kooku amul bàkkaar waaye ku fa xaar yonent mi alayhi salaatu salaam nag dafa toog ba ayyaamu tashriq yi mooy ba sànni xeer yi ci ñetti fan yépp al imaam al xaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi ci al bidaaya wa nihaaya mu ne fa lamma kaana yawmu nafri al axiir waaw dafa am euh, euh, li muy wax an nafr an nafr mooy bés bi ñuy demee def mbooloo dem bi nga xam ne daal ca la ñuy quitter foofu parce que dafa am al an nafrul awwal mooy bu njëkk bi te mooy douzième jour bi mooy moom la suñu boroom ne fa man ta'ajjala fi ni ku dem ni parce que ñetti fan la le onze le douze le treize mu ne képp ku jiyee ku gaawee dem ci deux jours yo ba matee nga dem mooy ba nga sànnee quoi li ci jublu waxuñu nga nekk fu ba lëndëm nga ba guddi gi wax na boo fa toogee ba guddi gi moom mooy da ngay xaaral treizième treizième jour bi troisième jour bi ah léegi mooy ku teel a dem kooku amul bàkkaar mooy ci douzième jour bi loolu mooy al yow yawmun nafril awwal mooy bésu dem bu njëkk bi beneen bi nag yawmun nafr al aaxir mooy treizième jour bi boobu nag la yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jóge quitté Mina daal di dem mu ne fa lammaa kaana al imaam al na Imaadu-ddiin Kasiir rahmatullah alayhi mu ne fa lammaa kaana yawmun aaxar al axir ba nga xam ne ci la bésub dem bi bu mujj bi bi nga xam ne moom lañ la wax sànq mu ne woy huwa yawmu thalith min ayami tashriq te mooy troisième jour ci ayam mu tashriq mooy dernier bi hein mu ne wa kaana yawmu thulatha te dafa tombe woon ak yawmu thulatha hmm? isnayni sulasa mooy liñ la wax sànq mardi la woon ndax Arafat vendredi tabaski hmm, samedi le onze dimanche le douze lundi le treize mardi mooy yawmu sulasa sulasa parce que ci arab yawmul yi mooy dimanche mooy premier jour al isnaini mooy lundi mooy deuxième jour yawmu thulatha mooy troisième jour mooy tombeek mardi moo tax mercredi comme suñu bés bi ñun ñu nekk nii ci rajab ci dibiwu rajab bi cent 1440 yawmul arbia mooy quatrième jour mooy bésu mercredi yawmul xamis mooy cinquième jour bi mooy jeudi yawmul jumaa bés bi ñuy dajaloo bi ngir àjjuma ji mooy yawmu sabti daldi ñëw hein voilà kon nag mu ne ba nga xam ne nag ci la nekk yawmu mooy an-nafrul axiir mu ne wa huwa yawmu thaalithu min ayyaami tashriq te mooy troisième jour bi ci ayyaamu tashriq yiñ la waxoon onze douze treize mu ne wa kaanate mu ngi dëppoo woon yawmu thulathaa bisu mardi rakiba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuuna ma'a fa nafara bihim min mina fa nazala al muhassab wa huwa waadin bayna makkata wa minan mu ne wakaa mu ne bi nga xam ne ci bés boobu mardi bi rakiba rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa dafa war wal muslimuuna ak ñi wommatu mooy jullit ñi saxaaba yi radiyallahu anhu maahu ànd ak moom salawatullahi wa alayhi fa nafara bihim mu génn dem ak ñoom min minan bàyyeekoo minan pour fan fa nazala al muhassaba mu wàcc bërëb bi nga xam ne moom lañ naan al muhassab mu ne wa huwa te almuhassab kat waadin aw xur la bayna makka diggante makka wa mina wala nga ne bayna mina wa makka comme que mina la jóge loolu mooy gën a approprié waadin ab xur la bayna mina wa makka diggante mina ak makka fala waadil muhassab nekk loolu al imaamu muslim wa al imaamu al buxaariyu rahmatullahi ala al jamii ñoom ñaar ñépp solo nañ ko waaw al imaam muslim mu ko ci kitaabul xajj baabu istihbaabu nuzuuli bil muhassabi yawma nafri wa salaati bi ah mooy bunt bi nga xam ne moom la moom la kii def suraax yi baabu buntu istihbaabi euh, sopp an nuzuulu wàcc an nuzuuli wàcc bil muhassabi ci bóorub boobu di al muhassab dina ñëw ci al muhassab dinañ ci ñëw inshaa allahu taala ah dinañ ci ñëw ci ay mbiram ab bërëb la yawma nafri bis bi nga xam ne ngay jóge Mina wasalaati bihi ak julli al muhassab foofale al imaamu hmm? al imaamu al al al al al imaamu muslim rahmatullah alayhi wal xadiisu qad rawaahu aydan alimaamu ahmad wa tirmidiyu wa kadalika alimaamu ibnu maaja mu nekkoon moom alimaamu muslim bon muy jële ci naafi bon pour gàttal ñu bàyyi càllale bi jaar ci naafi an ibni umara anna nabiyya mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa aba bakr ak seydna abu bakr wa umar ak seydna umar kaanu nekkoon nañ yanziluuna doon wàcc al abtaha muy al abtah al abtah nga ne ma waaye lu tax nga ne abtah hein lu tax nga naan abu tax parce que yow muhassab lañ muhassab lañ wax nii ñu ne la non c'est que benn la comme li al imaam an-Nawawi dinañ ñëw ci masala boobu parce que nga ne ma ma ne la non attention je retire euh, mooy am na ñu ne benn la comme li al imaam an-Nawawi boo demee ci sharhu al minhaj sharhu sahih muslim xajjaaj mu ne mu ne bi muy tudd ci xadiis bi mu ne al abtah hmm? mu ne wal batha abtah ak batha ak xayfu bani kinaana ismun li shay'in waaxid waaw mu ne lii lépp benn bërëb la boo xam ne moo am tur yii yépp al abtah boo déggee ñu ne al abtah màkka foofale ne al batha wax xayfu bani kinaana wax al xisba wala no al xasba wala al al muhassab loolu lépp benn lañu waaw al muhassabu wal xasbatu wal abtahu wal bathaa'u wa xayfu bani kinaana ismun li shay'in waahid mu ne yii nii yépp bu bu la tur yu bari yi nax waaw bu la tur yu bari yi nax de al abtah non kii al muhassab al xasba al abtah al bathaa xayfu bani kinaana ismun tur la li shay'in waaxid ngir benn mbir kepp waaw mooy benn bërëb rek lañuy wax benn lañ imaam ibn moo tax ma ne la kon nag <laughs> mawlaana ibn Umar bu ne kaanu yanziluuna mooy yonent mi alayhi salaatu wassalaam seydna Abu Bakr seydna Umar dañ doon wàccal Abu Tah ah mu te gisoon nañ eh, ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi gisoon nañ ko ba ñu doon wax jóge eh, jóge yawmu tarwiya gisoon nañ xadiis bi al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu solo pour bañ a ci Seydina Anas ibn Maalik mooy bi ko eh, eh, kii waxee Abdul Aziz ibn Rufay rahmatullah alayhi ne man damaa laaj Seydina Anas ne ko wax ma nettali ma mbir moo xam ne yaa ko takk ci yonent bi alayhi salaatu wa fan la jullee az-zuhra yawma tarwiya mu ne Mina bi Mina qultu fa ayna salla al-asra yawma an-nafr bi muy jóge Mina nag mooy fii ñu toll kañ la fa jóge fan la jullee al-asr tàkkusaan mu ne al bil abtah if'al kama fa'ala umara'uk defal comme ni nga xamante ne nii moom la say ñi lay jiite di def waaw te fii nii yonent bi alayhi salaatu salaam muhassab bi eh, bokk na loo xam ne voilà luy jàppale li eh, al imaam Ibnul Qayyim doon wax ci bi weesu boo fàttale ko bi ñuy jeexal mu naan man daal sama xol bi am na daal loo xam ne lu may hésiter la loo xam ne bon sama penchant sama forte intuition mooy yonent ma alayhi salaatu salaam avant mu doon sànni jimaar yi jamra yi ci ayyaamu tashriq yi ci bisu tashriq yi li mu doon def. mooy da doon sànni ba pare dóor a julli tisbaar bokk na liy jàppale waxam jooju mooy que ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bii yawmun naf abtah al al muhassab fii muhassab foofu fa la jullee tisbaar waaw comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al buxaari yu rahmatullahi alayhi di solo al imaam al buxaari yu rahmatullahi muy Abdul Aziz waxoon nañ ah, ibn Rufaya mais bii ci Qataada sax beneen bi ci Qataada la jaar walla bu Qataada bi ibn Diyaama mu ne xaddathahu Anas radiyallahu anhu hmm? mu moom Seydina Anas ci yonent bi sallallahu alayhi wa annahu salla zuhra wal asra wal maghriba wal ishaa wa raqada raqda bil muhassabi thumma rakiba ila al bayt fa taafa bihi Seydina Qataada ibn Di'aama rahmatullah alayhi al imaam al Buxaari mu ngi indi hadiis boobu baabu man salla al asra yawma nafri bil abtah baabu buntu man ka nga xam ne salla julli na al asra takkusaan yawman nafri bés bi muy jóge Mina bil Abtahi tullee ko abu Abtah mooy muhassab comme niñ na ko waxoon cinq hmm? waaw moo tax al imaamul Buxaari comme li imaamul yu wax loolu dinañ ñëw ci ci masala bo est ce que benn lañ ah mu ne ay al Batha al Abtah bii mooy al al Batha allati bayna Makka wa Mina diggante Makka ak Mina wa man bataha min al waadi wa tasa mooy lépp loo xam ne dafa yaatu ci wàcc ci xur wi daal di yaatu mu ne wa hiya allati yuqaalu laha al muhassab wal mu'arras boo déggee baatu muhassab mu'arras mooy batha mooy abtah moom yokkal nañu ci mu'arras contraire ak yokkal nañu ci li al imaam an-Nawawi doon wax kon al imaamu Qataada ibnu Di'aama mu ne an Anas ibn Maalik mu jële ci Seydina Anas ibn Maalik di doomi Maalik xaadimu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallama mu ne xaddasahu an innabii sayyidina na moo ma nettali man Qataada ji jële ci yonente mi alayhi salaatu wa salaam annahu salla zuhra jëlee jullee na tisbaar tisbaar mu ko julli wal asr ak tàkkusaan wal maghrib ak gée ak timis wal isha ak gée war raqada raqada mu nelaw tuuti mu tëdd tëdd tëdd bu ndaw bil muhassabi ca muhassab mooy yawmu nafri bii bin jógee Mina summa ginnaaw gi rakiba mu war ilal bayt jëm ca baytullahil haram fa taafa bii mu daal di tawaaf kon nag gis nañ tisbaar bi kon mooy kon dada leer ne kon dafa sànni jamra yi ba pare ci dernier jour bi kon loolu day dëgëral li al imam Ibn al Qayyim doon wax sama forte intuition mooy lële ak yem ci indi woon day gën a renforcer loolu zannuhum bo al aghlab di gën a noot waaw kon nag mu ngi noonu Eh, moo tax al imaam al al al Buxaari mu ne eh, salla zuhra bi nag buum la kii wal de waaw mu ne falaa yunaafi annahu lam yarmi illa ba'da zawaali de li annahu rama fa nafara fa nazala al muhassaba fa salla zuhra bi al imaam al xaafiz al fatxul fi fatxul baari mu ne nag wax giñ ne annahu salla zuhra kenn yonent mi alayhi salaam dafa julli zuhru tisbaar fii la ko jullee muhassab mu ne loolu dàqantewul ak contradictoire la que ni moom euh, que ni yonent ma lay saar saam moom doon loon sànni lu dul après mooy eurotismar après zawalu shams la doon sànni jimaa yi waaw loolu bumu la bu mooy contradictoire dàqu woon tewuñ li annahu ndax moom kat sallallahu alayhi wasallam rama dafa sànni jamra ji fa nafara mu jóge foofu fële mina mooy treizième jour bi dernier jour bi fa nazala al muhassab mu wàcc bërëb bii di ab tax di batha di muarras di muhassab fa salla dhuhra bihi mu daldi fay julli li nga xam ne mooy tisbaar te moom lañ doon wax sànq ne day dëgëral waxu al imaamu ibnul qayyim al jawziya rahmatullahi alayhi kon nag tey dañuy yem ni ndax suñu waxtu jot na kon ñu ngi kon pare nañ ayaamu tashriq ñu ngi ci bis boobu ginnaaw tisbaar bi treizième jour bi ci Mina ginnaaw ba sànnee xeer yi yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ci muhassab est-ce que mooy abtah comme ni ko ñii waxee est-ce que mooy batha comme ni ko ñii waxee al imaam an-Nawawi ak ñoom al imaamu mus euh, al imaamu al-Hafiz Ibn Hajar ah, loolu yëpp dinañ ci ñëw ci masala boobu ak après ñu gis yeneen xadiis yi wax ci loolu ak tamit lan mooy àttee nekk foofule muhassab nekk fa lan mooy àtteem ginnaaw bi ñu jógee ci ayyaamu tashriq ci yow yawmu nafril aaxir ba ñu fa jógee ñëw foofu lan mooy àtteem est-ce que farata la nekk fii comme ni yonent ma ne saa saa am def julli fa tisbaar tàkkusaan timis gee tëdd fa tuuti loolu est-ce que farata la wala book ruknu la wala boog sunna la wala loo xam ne tawfiqi la booy dafa dëppoo rek dafa tombe moom mu dal foofu loolu nag incha allah dinañ ko gis